bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalina wa imaami almuttaqin seyidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiicina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi altayibin altahirin waman tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxu almaysuur aljuz'u thaani kon insha allahu taala kon tey ñu ñëw ci téere grammaire bi mu yan naxul maysuur tey muy suñu deuxième cours ci bi muy deuxième partie bi cours bi insha allah kon gisoon nañ ci jotaay bi weesu alkalimatu walkalaamu euh, loolu gisoon nañu ko ba gisoon temps yi al azminatu ci cours bu njëkk boobu ci lañ nekk ba léegi ci euh, ad-darsul awal ci téere bi mu am nag li ci tegu woon moo doon al fi'lul maadi ndax yooyu yépp alkalimatu walkalaamu ak al azminatu ak al fi'lul maadi ñoom la boole def leen benn cours bay passé waxoon nañ ne temps bi moo ñuy njattoon timisa doon waajo jot ñu teel ñu arrêté woon kon tey insha allahu taala ñu war a gis al fi'lul maadi ba tey ci deuxième cours bi ni mu taftalee téere bi premier cours bi bokk ci ni mu taftalee téere bi muy premier ad darsul awal al fi'lul maadi mooy verbe passé mooy verbe boo xam ne au passé lañ ko conjugué ñu koy wax tamit le verbe accompli mooy jëf joo xamante ne nii dafa xew ba pare dafa weesu loolu lañuy gis nii verbe yooyu nan lañ leen di conjuguer boo gisee nag yi nii yépp waru la nekk lu bees ndax lan gisoon nañu ko ci tombu njëkk bi kon lii daanaka ab révision lay xaw a doon ci ñun mu ne alfi'lu thalathatu aqsaamin alfi'lu thalathatu aqsaamin nuqtataani day définir mu ne alfi'lu verbe de thalathatu aqsaamin ci ñeenti pàcc la divisé wu mooy ñeenti façon verbe ñoo am ñett boobu thalatha mooy ñett mu ne nga ne ko ñett yooyu mooy lan mu ne al fi'lul maadi al fi'lul maadi mooy jëf ji nga xam ne wala verbe bi nga xam ne dafa passé dafa weesu jëf ji nga xam ne dafa weesu nga ne ko waa boobu benn la bi ci des mu ne wal fi'lul mudaari'u mooy jëf joo xamante ne nii day xew jamono ji may waxe walla mooy xew ci kanam mooy jëf ji nga xam ne présent continu la mooy day xew jamono ji may waxe walla dina xew ci kanam wa fi'lul amri ak fi'lul amr li ñuy wax fi'lul amr mooy ñetteel bi mooy boo xamante ni damay ndigalaati de maanaam defal bàyyi génnal boobu noonu ñett yooyu ñoo am ci arab comme ni ñu ko gise woon ñetti façon la arab moom tey mooy suba démb lu weesu ak tey ak lii ak nan laay waxoon nañ lépp futur ak présent ñoo bokk nuñ leen di conjuguer ci arab amul benn différence léegi kon mu des nag nan laay joxe ay ordre jigalaate defal bàyyil ak yooyu kon ñett yooyu la al fi'lul maadi mooy le verbe inaccompli ak accompli bokk loo xam dafa xew ba pare al fi'lul mudaari' dañ koy wax le verbe inaccompli mais des na ndax inaccompli mooy xewagul te mu mudaari mën naa nekk ne man waa ji jamono ji muy jëfe maa ngi nii di ko décrire ak al fi'lul amri mooy subjonctif nga xam ne da impératif boobu impératif nga xam ne damay joxe ordre yooyu ñoo am ci arab léegi nag ñett yooyu moom la lay dikkal benn par benn jàppal bu njëkk bi dana woon al fi'lul maadi mooy jëf ji weesu verbe accompli mooy verbe au passé mu ne la al fi'lul maadi nuqtataani huwa kullu fi'lin yadullu ala mooy jëf ji xam ne dafa weesu mu ne huwa mooy jépp jëf yadullu ala boo xamante ne day tegtale amalin ci jëf joo xamante ne nii mooy bépp verbe boo xam ne day bépp verbe xamante ne day tegtale ci jëf katabal waladu mooy mu def exemple kataba bind na al waladu xale bi mu ne luy tegtali jëf rek la wala doon mu ne déedéet aw xaalatin wala état mooy état mooy bu ma nee eh, waa ji dafa ñëw ñàngal ñàngal googu mooy bu ma dafa ñàngaloon wala dafa meroon mooy état mooy dafa ñëw ñàngal dafa ñëw di ree loolu mooy état wala mu nekk comme waa joo xam ne dama ne oh tey moom dafa sedd waa ji ndeysaan dafa sedd wala ma ne tey dafa tàng xol loolu état la mu nekkoon kon aw xaalitin wala état mu joxe exemple maridal wala du mooy feebar na gone ji feebar na xam nga loolu état la du gone gi mooy def feebar état kenn du ko def mooy ne du moom mooy moom mooy def feebar mais feebar da koo dal marida mais day mel ni moom mooy sujet bi marida kan moo feebar al wala du gone gi mu ne nag gis nga verbe boobu nga xam ne day tegtale jëf walla état mooy mooy mooy mooy waa ji nekkin gi mu nekke xaal bi mu nekke mu ne nag xaal boobu ak jëf jooju waqaa fi zamanil maadi dañuy xew ci jamono ji nga xam ne dafa weesu mooy li ñu waxoon sànk ci wolof rek mu ne kon al fi'lul maadi nuqtataani huwa kullu fi'lin yadullu ala amalin mithl katabal waladu aw xaalatin mithl maridal waladu waqaa maadi bu la neexee nga dindi exemple yi d'abord bu nga xool boo al maadi huwa kullu fi'lin yadullu ala amalin aw xaalatin waqaa fi zamanil maadi gis nga définition boobu moom lañ joxe woon ca cours bële mooy premier cours ba lii la woon mooy loolu exemple yi la ci dolli bu nee amalin joxe exemple xaalatin joxe exemple mooy daal li mooy jépp jëf huwa kullu fi'lin mooy bépp verbe boo xam ne lu day tegtale ala amalin ci jëf joo xam ne aw xaalatin wala état wala xaal boo xam ne waxaa jëf ji wala xaal bi dañu xew après man bi ma waxee ba pare mooy dafa weesu léegi nag nga ne ko léegi xam nañ mooy daal démb rek mooy jëf ju weesu daal loolu mooy ci gàttal boo jàppee loolu mooy xam nga daal fi'lul maadi léegi nag mu ñëw ci la conjugué mu defal la tableau comme tableau yam doon def mu def al-ghaa'ibu ak al-ghaa'ibatu al-ghaa'ibu mooy tableau bi dafa am vertical am horizontal bu dee vertical bi euh, mu ngi nekk trois tableau tableau bi trois ci trois la composé mooy al mufradu mooy singulier kenn wal musanna mooy duel mooy ñaar beneen tableau bi mu mujj ñett lañ wax al jam'u mooy pluriel mooy lu bari léegi bi nga xam ne nag dafa perpendiculaire mooy orisontal mooy horizontal ba ak li horizontal alxaibu nga am ak alxaibatu tableau boobu loolu nga am alxaibu mooy ki fi nekkul tey góor alxaibatu mooy ki fi newul tey jigéen beneen tableau bi ci tegu ñetti tablo la beneen tablo bu ci teg mu composé almuxaatabu ak almuxaatabatu almuxaatabu mooy ki may waxal la personne à qui je mooy ki may waxal ki nga xam ne moom laay joqar moom laay joqalante kàddu moom lay waxal al te muy góor al muxaatabatu boo gisee góor ak jigéen lan moo leen di différence al ghaibu al ghaibatu al muxaatabu al muxaatabatu nga gis ne kon lool la mooy tabi kon loolu tableau boobu looloo ci nekk mooy ki may waxal te nekk góor ak ki may waxalte mu nekk jigéen la bu mujj bi muy al mu mooy ki nga xam ne mooy wax mooy l'émetteur l'émetteur l'émetteur lañ koy wax ci français walla le destinataire léegi almuxaatabu mooy le destinataire dangay am émetteur ak récepteur bu la neexee nga waxe ko noonu mooy ki nga xam ne kàddu gi ci moom lay jóge ak ki nga xam ne moom ci moom la kàddu gi di jëm ki kàddu gi di jëm mooy ki may waxal kook mooy almuxaatabu bu dee góor almuxaatabatu bu dee jigéen kii wax nag man la mooy almutakallimu ci kalaam foofu ñoo bokk kaaf laam miim bi ñoo bokk racine léegi loolu mooy conjugaison bi léegi nag mu ñëw di conjuguer mu ne kon bu dee huwa huwa mu ne moom al ci ghaib la mooy newu fi te kenn la verbe fa'ala mu ne nii nga nii nga koy conjuguer da nga naan huwa fa'ala infinitif bi waxal ñu waxoon entre parenthèse infinitif amul ci arab moo ndax mooy huwa rek léegi kon faala bi ngay jël doo ci changer bu doon jalasa tamit même chose istaghfara noonu ngay def doo changer dara huwa istaghfara nga doon wax huwa jaala huwa darasa huwa jalasa huwa qaada huwa rama mooy doo changer dara bi ci tegu mooy ki nga xam ne jigéen la ku fi newul hiya mu ne hiya te te nekk kenn danga naan hiya fa'alat hiya fa'alat mooy def na fa'ala mooy verbe faire hiya moom mu jigéen mi def fa'alat def na mooy ki fi newul bu nee nag ki fi newul te nekk góor mooy ki fi newul nekk ñaar ñaari góor mooy al musanna tablu musanna ñaari huma ngay am ndax tablu alxaayibu ak alxaayibatu mooy huwa tey ak mufrad huwa ak hiya la almusanna dangay am huma ak huma léegi boo koy conjuguer dangay am huma bu dee ñaari góor lañ te nekkuñu fi fa'ala mooy dangay indi benn alif buy xëcc lam bi nga am huma fa'ala boobu mooy bu dee ñaar ñu góor lañ bu dee ñaar ñu jigéen ñu fi newul nga ne huma fa'alata huma fa'alata mooy ñoom ñaar ñu jigéen ñi de def nañ nga gis ne taab yi moom moo dugg ci après lam bi ngir mu différencier huma góor yi léegi nag ñi nga xam ne dañoo bari aljamu te nekkuñu fi tey góor danga ne hum hum la bu dee ay jigéen hun na léegi hum noo koy conjuguer nga ne hum fa'alu na nga ne fa'alna yii nag duñu ci attardé wu de trop ndax lii nii yépp mooy insha allah fekk na nga xam yi yépp mooy lii révision rek la na hunna na mooy hunna ñoom ñu jigéen ñi de te newuñu fi def nañ léegi deuxième tableau bi nga xam ne mooy bu horizontal bi nga xam dafa tëdd vertical mooy bu taxaw comme bant bu taxaw tableau bu taxawee noonu bu dee buñ horizontal mooy lu tëdd voilà léegi kon bu dee ki nga xam ne moom laay waxal mu nekk góor te nekk kenn antala bu dee jigéen anti mooy yow yow mu góor mi yow mu jigéen mi moo mën a nekk te kenn bu dee kenn la bu boobu anta lay doon ak anti nga ne anta fa'alta anti fa'alti bu dee nag ñaar lañ musanna tablo musanna antuma ak antuma la ñaar ñu góor ak ñaar ñu jigéen yéen ñaar ñii may waxal nga ne antuma fa'altuma antuma fa'altuma yooyu duñ changer ñoom benn lañ léegi nag bu dee ñi may waxal lañu te ñu te ñu bari ah boobu antum la boobu antum la damay am antum fa'altum ak antunna antum la ak antunna bu dee ñu góor la bu dee ñu jigéen antunna la mooy yenn jigéen ñi mooy vous ñii may waxal antum fa'altum bu dee antum na nga ne antum na fa'altum na tablu al mutakallimu ki nga xam ne mooy wax mooy ana man man la man a nekk lan ak nahnu nu loolu rek laa mën a bokk ci mbooloo yi nuu bi nag mën na nekk ne man man ak benn waay rek la ñaar lañ man na nekk ne ëpp nañ ñaar kon al mutakallimu ki nga xam ne day wax danaan anaa faaltu man de def naa faaltu bu dee ñaar ñi nga xam ne man la ak beneen waaye dama naan nax nahnu nahnu faalnaa bu dee nag pluriel la ñu ëpp nañ ñaar man ak yeneen ñu bari ñaar wala yu ëpp loolu dama naan nax nahnu faalnaa mooy du ñu changer moom it même chose la nahnu faalnaa nahnu faalnaa léegi nag ci suufu tablo bi mu def benn parenthèse mu ne maa lawnuhu ahmaru damaa'iru muttasilatun wa hiya faa'ilun maa li nga xam ne de lawnuhu couleuram ahmaru dafa nekk en rouge damaa'iru muttasilatun ay damaa'ir muttasila mooy damir la yoo xam ne dañoo taqaloo wa hiya te ñoom de ay sujet lañu ñoo nekk en rouge mooy anta fa'alta ta boobu daa nekk en rouge anti fa'alti ti boobu daa nekk en rouge ana fa'altu tu boobu dafa nekk en rouge mooy ah dañ ko xonq huma fa'ala alif boobu ci dugal muy xëcc laam bi dafa nekk en rouge huma fa'ala taa alif boobu bi xëcc taa bi dafa nekk en rouge dafa xonq antuma fa'altuma tuma boobu dafa nekk en dafa xonq antuma fa'altuma beneen tuma boobu tamit dafa nekk ah, dafa xonq nax nu faal naa ak nax nu faal naa ñaar yooyu yëpp naa yooyu dañu nekk en rouge hum faalu waaw boobu xëcc laam bi ak hunna faal na nuun boobu noonu nga xam ne moom moo ci nekk na boobu faal na nuun boobu jeexe noonu ak antum faal tum loolu tamit en rouge la antunna faal tunna tunna boobu en la mu ne yooyu maa li nga xam ne lawnuhu couleur mooy yi ma wax sànq ahmaru dafa xonq damairu muttasila ay damir lañu yoo xam ne dañu taqaloo ak verbe bi wa hiya te ñoom de fa'ilun ay fa'il lañu mooy ay sujet lañu kon buñ la waxoon ana fa'altu danga naan ana mubtada'un ngay wax fa'altu manoo ne fa'altu nga ne fa'al fi'lu madin mabni ba pare naan ana moom naan moom nga ne ana faay déedéet ana mënoo ne g fee la mais g boobu ana bii du du moom mooy sujet bi mais tout mooy sujet bi ndax ana mubtada la comme ni nga xamante ne moom lañ ko gise woon mu def point ca suuf di leeral benn mbir al fi'lul maadi mabniyun jàppal règle bu chaîne boo xam ne bu am solo jarul fàtte ndax du da mooy règle pour fi'l madi mu ne al fi'l madi fi'l madi moom mooy verbe bu passé mabni yu moom foo ko fekk rek mabni la mabni mooy lan mooy loo xamante ni nii fin bi du changer comme ni nga xamante ne nii noonu lañ koy gisee masoon lañ ko gis sax ci cours yi mais dina ci ñëw nii mu ne i'rab muy continuer mu ne i'rab mooy analyse al lafzul arabi kàdduk arab mooy al-lafzul arab yi mooy ma waxee benn benn baat ma génnee benn expression ci arab wala benn mot rek benn mot ci arab benn mu nekk soit ñaar la mën a nekk soit mu nekk mabniyun aw mu'rab imma an yakuna al-lafzu al-lafzul arabi imma an yakuna mabniyan aw mu'raban mooy manula la changer mooy al arab yi mooy bu ma génnee benn baat baatu arab wax ni jaa man xalaqa zahaba ibrahim muusa mooy loolu yépp wala muhammad yooyu benn ñaar yi du ci génn soit mu nekk mi mu def da ko def benn carré genre carré bind mabni ci biir mu def mabni la déclinaison des mots ne change pas pour ce qui concerne mabni kon mu ne la déclinaison des mots ne change pas mooy fin bi ni ñuy ni ñuy maase mot bi bu dee mabni du du changer daxala manuma ne daxalu wala daxali c'est c'est impossible daxala rek laa mën a wax kon moo tax mu ne la déclinaison des mots ne change pas mooy du du changer mu ne nag beneen bi nga xam ne dañ la ne mabni ak moo mu'rab mu ne la déclinaison des mots change mu ne nag bu dee boobu nag fin wu mots yi nag dañuy changer mooy masque yi dañuy changer foofu ndax comme bu ma amee euh, rajulun rajulun ça dépend moom ça dépend li muy jouer ci biir phrase bi mooy tax du changer alors que dhahaba moom lu mu man di def moom du changer mais rajulun man naa bu ma nee jaa ar rajulu wala jaa ar rajulun jaa a dikk na rajulun benn waay loolu xam nga mu ngoo mais bu ma nee marartu bi rajulin qasirin romb naa benn waay bu gàtt mais rajulin foofu pourtant sànq rajulun laa amoon mais bi bi mu duggee xarfu jar dama am rajulin loolu mooy mooram mooy day changer mooy la déclinaison des mots change mu ne yooyu nag ci moorab moom day am marfu am mansuub am majruur am majzuum marfu mooy loo xamante ne li ëpp liñ koy maase mooy damma lay doon mooy boo xamante ne lépp luñ koy maase fatxa lay doon mooy benn rëdd lay doon ci kaw masque kaw majruur moom mooy li ëpp li muy doon masque suuf lay doon comme bi marfu mooy comme bu mansub mooy comme ba majruur mooy masque suuf comme bi bi ci tegu mooy majzuum majzuum mooy comme ab sukun mooy ba boo xam ne sukun lañ commencé yooyu yépp al fi'lul da koy nekk mooy fi'l verbe mot bi nga xam ne boog al lafzul arabi al nga xam ne moom day changer mooy man na jël yi yépp alors que bi bi ci kaw moom doom du changer mooy mabni léegi nag mu lay jox exemple pour analyse ba léegi comme que ci lañ nekk mu ne a qaraa rashidun alqur'ana fil masjid léegi daa bëgg nga analyser ko lool qaraa jàng na rashidun rashid alqur'ana alqur'an fil masjid ci jàkka ji qaraa mooy fi'lu maadin mabniyun waaw loolu nga analyser mooy verbe passé la boo xam ne moom du changer man wax xara u man wax xara i rachidun mooy xara a jàng na rachidun rachid alqur'ana fii ci biir al masjidi jàkke ji nga ne kon xara a fi'lu madin mabniyun xara a fi'lu madin la mooy verbe accompli la boo xam ne verbe passé la mabniyun du changer niñ ko maase rachidun fa'ilun marfu'un bi la boo xamante ni dañ ko ci damma mooy damma lañ ko rafaawe alqur'ana mu ne fin maf'ulun bihi la mooy complément d'objet direct la mansuubun boo xam ne dañ koo nasab ci la fatha maska kaw mooy rëdd bi fii xarful jar xarfu jarrin la xarfu jarrin mabni moom xarfu jarrin la boo xam ne mooy particule de jar nga xam ne day bu duggee ci ab tur day tax ñu mas ko kasra ci li ëpp almasjidi ismun majrurun bil kasrati waral nga ne majrurun bil kasrati mooy dañ koo jar dañ koo mas kasra ci suuf dañ koo jar bil kasrati ci kasra mooy mas ko suuf exercice mu ne tamarin quatre exercice la bi ci njëkk mu ne sor benn mooy exercice yi lii la sarrif maa yali yi al fi'l al maadi sarrif mu ne conjuguer maa li nga xam ne yal yi mooy ñëw lii di ñëw nii mooy verbe yi la bëgg jox ila al fi'l al maadi au fi'l au verbe passé mooy lu lu weesu yooyu mooy lan mu ne fataha ak istaghfara fataxa mooy ubbi na istaghfara mooy sàkku na njéggal ñaar yooyu la wax ñaari verbe yooyu fat fataxa ak istaghfara ñaar yooyu ngay fexe conjugué bu ci nekk ak pronom personnel yépp ana yépp ngay utiliser huma hum hunna antum antum na yooyu yépp ngay utiliser bi ci tegu mu ne sarrif al fi'l alladhi bayna qawsayni ila al fi'l al maadi sarrif al fi'l alladhi bayna qawsayni ila al fi'l al maadi mu ne conjuguer verbe bi nga xam dafa nekk entre parenthèses nga yóbbu ko au mooy verbe boo xam dafa weesu jëf ju weesu mooy bu dee parenthèses yi dangaa gis ne ni ñu ko verbe ba ñu fa def du passé d'abord da ngay xool est-ce passé la wala du passé bu dee passé la léegi nga xool accord bi mooy nga xool est-ce que tur bi nekk ci kanam jigéen la kon verbe bi da koo war a topp est-ce que ñu bari lañ verbe bi da koo war a topp est-ce que kenn la ku góor wala ku jigéen da koo war a topp wala ñaar lañ yooyu yaa koy xool même bu dee gis nga ni passé la bu ko nekkul nag nga changer en tout cas bëgg a wax mooy nga conjuguer ko normalement te conjugaison moom ñëpp xam nañ ne. booy conjugué day ànd ak verbe yi nga xam ne verbe bi day ànd ak sujet bi bi ki jëf-jëf ji bu dee ñu bari lañ bu ma nee ñoom Moodu dóor nañu manuma wax ñoom Moodu dóor na déedéet ñoom nañu wala dóor nañ mais manuma wax na déedéet loolu jubul arab tamit lu mel noonu la mooy manoo wax loolu tamit mooy bu dee ñu bari la verbe bi day topp lu bari bu dee ñu néew lañ ah verbe bi topp ñu néew léegi kon mu ngi nii di ñëw verbe yi nekk entre parenthèses ngay yóbboo passé Zaynabu phrase bu njëkk bi Zaynabu mu def entre parenthèses léegi verbe bii nii may bëgg a wax mu ma ne entre parenthèses wax verbe rek mooy verbe boobu nga war a changer Zaynabu allama entre parenthèses allama awlaadaha mooy Zaynabu de jàngal na ay doomam yu jigéen masha Allah bariwul euh, Zaynabu mooy moom la wolof yi di wax Seynabou àll entre parenthèses allama kon allama ngay conjuguer loolu mooy verbe awlaada ay doomam bi ci tegu nahnu après mu def entre parenthèses ihtarama ad-du'afa nahnu ñun de ihtar entre parenthèses ihtarama kon entre parenthèses ihtarama boobu moom ngay conjuguer ad-du'afa way néew ju doole ñu mooy ñun de dañuy wormaal néew ji doole yi faible yi bi ñu degu xaalidun wa sakiinatu entre parenthèses kataba ad-duruusa xaalidun wa sakiinatu entre parenthèses kataba ad-duruusa mooy xaalid ak sakiina bind nañ leçon yi léegi entre parenthèses kataba boobu noonu moom ngay la moom ngay conjuguer xool ndax passé la bu dul passé nga def ko passé mais boo ko defee passé bu dee moom passé la nga def accord yi mooy conjuguer ko normalement bi ci tegu ana mu def entre parenthèse saala mooy laaj na almuallima jàngalekat bu góor bi ana mooy man entre mooy kon li may bëgg a wax saala moom ngay conjuguer almuallima man de laaj naa jàngalekat bu góor bi bi ci tegu mu ne at tilmidaatu at tilmidaatu mooy jàng mooy sàkku xam-xam mooy élèves yu jigéen yi de mu def entre parenthèses ijtahada góor-góorlu yulli nañu seen do seen dayok coono at tilmidaatu mooy élèves yu jigéen yi sàkkukatu xam-xam yu jigéen yi de mu def entre parenthèse ijtahada boobu ngay changé conjuguer ko ah bu dee daan ko war a changer bi ñu tegu aliyun wa faridun wa samirun entre parenthèse naa la naa la boobu kon ngay changé jawaiza ay cadeau mooy fa ali et farid am nañu ay cadeau jot nañu ay cadeau léegi kon aliyun wa faridun wa samiru entre parenthèses naa la kon naa la ngay conjugué loolu mooy exercice boobu bi ci tegu mu ne udbutu xarakatama lawnuhu ahmaru maasal li nga xamante ni dafa nekk en rouge mu ne la phrase yaa ngi yaa nabiilu hal daras léegi taabu taabi moo nekk rouge moom ngay maas yaa nabiilu hal taa bi nekk bu ubbeeku moom ngay maas alqur'aa nuun bi nuun boobu ngay maas fil madrasa taa boobu jeexee après saa bi taqalo ta saa moom ngay maas al yawma moom doo ko maas mooy kon daras taa boobu ubbeeku boobu moom ngay maas alqur'aa nuun boobu ngay maas fil madrasa taa boobu nga xam ne taabu tëju la moom ngay maas mooy e nabil yaa nabil ho nabil ndax jàng nga alxuraan tey ca ekool ba loolu mooy phrase bi loolu lay tekki phrase bi ci tegu mu ne kata kata ba taabu ubbeeku tegu ci te topp ci yaa koy maas ci bab yi ñoo taqaloo at tilmiza taabu tëju tegu ci yaa koy maas addar siin bi tegu ci yaa koy maas kata ba taabi tegu ci mooy taaboobu ngay ma ak tilmiza taabu tëju tegu ci yaa koy maas ak dar siin bi tegu ci siin boobu yaa koy maas loolu mooy exercice boobu bu mujj bi mu ne enribil jumlata taaliyata enrib analyser al jumlata taali at taaliyata enribil jumlata taaliyata mooy conjuguer analyser maanaam naan conjuguer sarrif mooy conjuguer analyser al jumlata phrase al attaaliyata bii di ñëw phrase bii ngay ba lépp ngay analyser akalal ximaa raate ci raa bi maasu ko daa bëgg nga maasal ko soof akala lekk na alximaa raa tegu ci mooy mbaam sëf mi alush baa bi tegu ci taqaloog ash yaa koy maas fil xaq lam tegu ci lam yaa koy maas après aq bi après xaaf bi kon yaay maas loolu te yaa koy analyser akalal xima raa bi tegu ci yaa koy maas al-ush baa bi tegu ci yaa koy maas fil xaq lam tegu ci yaa koy maas loolu dangay maas ba pare analyser ndax analyser moom boo mënula maas mooy mënoo analyser ndax bu dee affaire bi sujet la daxala ibrahimu yow nga bind daxala ibrahima naka nga mën a analyser lu baax booy analyser di nga wax fi'lu ibrahim fa'ilun marfu'un bi dammati xanaa di wax lool léegi boo nee manam ngay mën a waxe loolu mooy ne anaa lii mooy il faut nga man loolu léegi kon loolu mooy tekkalan mooy mbaam sëf mi de lekk na ñax mi ci tool bi léegi loolu mooy kon exercice bu kii cours bu njëkk bi foofu la yem moom lañ tàmbale woon bii weesu mais jotul woon a àgg tey nag ad darsu as-saani mooy deuxième cours bi deuxième cours bi ci lan la mu ne al ismu ci toftalu téere bi wal fi'lu wal xarfu al ismu mooy tur wal fi'lu mooy jëf jëf ji al ismu mooy tur bi wal fi'lu ak jëf ji wal xarfu ak particule bi comme ay min man ala ainsi de suite mu ne al kalimatu thalathatu aqsaamin xam nga sànq boo gisee alkalimatu mu ne baat ci arab mu ne thalathatu aqsaamin wax joo dégg ci arab ci ñett yi la la la la la la composé wu fële ay jamono lañ doon wax moo taxoon mu la doon wax li xew affaire jëf la la doon wax jëf la la moo composé ci ñett jëf ju weesu jëfu tey ak jëfu suba fii nag du jëf bii baat lay wax kàddu moom defar mun al kalimatu salaasatu aqsaamin ñetti xaaj la al ismu tur bi wal fi'lu ak jëf ji wal xarf ak particule bi mooy araf bi waa xaraf mën na nekk xaraf rek comme hamzatul istifham mais loolu taxul boobu mën na ko nekk comme man xaraf ak xurufu jar yiñ gisoon ala léegi mu ne la damay ñëw ak par benn benn ci yooyu al ismu kon al mu ne tur mu ne kalimatun tadullu ala maanan mujarradin an zamani tur kalimatun baat la kàddu la kàddu la boo xam ne tadullu ala day tegtale maanan ci signification mujarradin boo xam ne dafa deñ dafa dafa dafa summeeku an zamani jamono ji mooy tur lim la bëgg mooy tur mujarrad naan mooy ne dafa détaché wu ak jamono ji mooy ne bu ma nee moodu moodu rek manuma xam est-ce que suba la tay la suba su tay la lundi wala mardi xam ndax midi jot walla deux heures moodu rek bu ma nee e moodu est-ce que eh, yow man naa cee xam ne moodu mi ma tudd le fekk ma tudd moodu rek mooy on est à midi il fait il est midi bon déet man ma koo xam moo tax mu ne la kalimatun kàddu la goo xam ne tàddul la ala maana day tekki beneen sens moodu am na sens mooy ma nee Muhammad am na sens mais mujarradin an zamani boo xam ne amul benn lien ak temps bi mu ne exemple alkitaabu téere bi téere bi bu ma téere bi téere bi est-ce ma la téere bi man nga cee xam ne way kii téere bi bi mu téere bi kon c'est-à-dire on est en deux koo ah xam ndax lan ndax tur amul benn rapport ak temps bi kon mun a exemple alkitaabu ak xaalidun alkitaabu mooy le xaalidun mooy xaalid tur la comme Xaalid ibn walid radiyallahu ta'ala sayfullah jaasi jàll ji asadun gaynde asadullahi Hamza kon asadun gaynde mooy bu ma nee gaynde fii nag liñ ci gën a jublu mooy gaynde gi ñépp xam le lion mooy un lion bokk loolu tur mooy bu ma nee gaynde rek mais est-ce que gaynde mille huit cent nga laa wax mooy manuma ko jeex mooy tur mais am na sens waxuma kaña mais wa wa waxu mëndu bi déedéet kaña laa wax am na saa gaynde boobu makkatu mooy dëkk boobu zaadaha llahu tashrifan wa takrima makkatal mukarrama loolu it bu ma nee màkk est man nga cee xam ne man nii waaye tempel laay wax non non màkk rek màkk mëj taxaw rek ne màkk mais manu ngeen maa wax yow temps bii ngay wax suba gi nga bëgg a waxam bi ndax loolu sax amul sens mooy loolu la la wax mu ne nag min alaamaatil ismi an yaqbala al misl bayna qawsayni alkitaabu waaye wa tanwiina min alaamaatil ismi an yaqbala al misl alkitaabu wa min alaamaatil ismi an yaqbala at-tanwiina mithl bayna qawsayni la nekk kitaabun kitaaban alhamdulillah kitaabin mu ne min alaamaatil ismi bokk na ci màndarga signes yi nga xam ne ñoo may wan ne lii de moom tur la an yaqbala mooy tur boobu noonu ma jàpp lii ma jàpp ne tur la mu nangu àll mooy muy nangu àll di ci dugub comme mu ne la alkitaabu ndax kitaabun la woon ma mën cee dugal al loolu day wane ne foo gisee tur moo xam loo gis ci arab moo xam ci alxuraan nga ko gis wala ci ay ahadith wala nga gis ko ci téere boroom xam-xam wala téere arab nii rek wala saa nga dem Carrefour jënd benn affaire gis ñu bind ci kii en boo gisee al al al mooy comme comme bu ma nee alxamaru al boobu di ñekk ci kanam boobu al boobu foo ko gisee moom mooy wan ne lii tur la. loolu la bëgg wax bokku na ci mandarga yi lay wan ne lii tur la mooy day nangu jël al wattan wii na mais tamit day nangu ku ko doubler mooy masque bi nekk ci fin bi day tur bi day nangu ku ko loolu bokk na ci mandarga yi comme bu ma nee xaalidun xaalidun zaydun rashidun muhammadun mahmudun hamidun mu ne la exemple ci tanwin bi mooy nga xam dañ koy duble masse bi kitaabun ab téere kitaaban kitaabun fii mën na nekk lan sujet mën na nekk complément am ki euh, mubtada kitaaban mooy bu dee dafa nekk lan complément d'objet direct kitaabin mooy bu dee xarfu jar da koo jiitu wala mu nekk mudaaf yi non mudaaf ki mudaaf bokk mudaaf rek mudaaf ilayhi bu boobaa kitaab bi ngay am ci suuf wala mudaaf ak mudaaf ilayhi léegi mooy kitaabul kitaaban kitaabin yooyu pour wan la ne loolu tur boo gis muy nangu loolu rek xamal ne loolu tur la bokk na ci màndarga yi léegi pare na la ci tur mu ne la al fi'lu waxoon na la ne baat ci arab dafa taqaloo mooy kàddu ci arab dafa taqaloo ci ñett tur soit yow wax ji nga ne ji nga wax tur la wala jëf la wala particule la phrase arabe yooyu la composé wu léegi kon bi mu paree ci tur ba wax la définition bi wax la may mandargaam mooy muy am al tey nangu tanwin mu ñëw al fi'lu mooy le verbe muy définir nuqtataani kalimatun tadullu ala xusuli shay'in fi zamani almaadi aw alxaadiri aw almustaqbali alficlu nuqtataani kalimatun tadullu ala xusuuli sheyin fi zamani almaadi aw alxaadiri aw almustaqbali mu ne la alficlu al al fi'lu mu ne kalimatul kàddu la goo xam ne lu day tegtale ala xusuli shay'in ci xew mbir moo xam ne fii zamanil maadi ci jamono joo xam ne dafa weesu awil xaadiri wala boog muy tegtale jëf joo xam ne dafa xew ci loo xam ne léegi nii la xew awil mustaqbali wala muy jëf joo xam ne day tegtale ci day day tegtale xew jëf joo xam ne dafa xew ci day xew ci kanam baat na boo xamante ne nii day tegtale lan xew benn mbir moo xam xëy na mbir moom dafa xew ba pare wala luy xew lii lu mu ngi nii di xew wala loo xam ne dina xewi yooyu mooy yi nga xamante ne nii ñoo mën a nekk léegi kon exemple jëf joo xam ne day tegtale jëf la joo xam ne day tegtale ci xewu benn mbir boo xam ne dafa xew ci lu weesu walla ci li nga xamante ni dafa dafa teew walla jëf ji mu ngi am ci kanam mu ne la exemple jëf joo xam ne dafa weesu comme kataba mooy bind na bu ma nee bind na kataba yuusufu ad darsa yuusuf di bindoon na cours bi mooy bindoon na mooy weesu na ca suba alors que bu yàq beneen bi exemple bu dee nag jëf joo xam ne dafa xew mu ngi xew jamono ji ma ne ma ñëw taxaw gis kii yuusufu di bind ma ne yaktubu yuusufu ad darsa yuusufu de mu ngi nii est en train d'écrire de recopier boobu de co de recopier le cours voilà mooy yaktubu léegi mu ne walla muy jëf joo xamante ni nii amagul mooy comme mu ne uktub bindal xam nga bu ma joxe ordre bu may joxe ordre mooy ne ordre bi mooy mujjee or mooy jiitu lan moom mooy jiitu jëf bi bu ma nee génnal mooy saa fekk génn boobu léegi nag boo ñëwee bay génn mooy loolu jëf la joo xam ne après la mu ne min alaamaatil fi'li bokk na ci màndarga yi wane ne lii nag verbe la an bala mooy mu nangu xadd mooy xadd da ciy dugg par exemple bayna ni mu ne xadd qaama waaye wa yaqbalu day nangu tamit sa mooy sa nga xam ne comme sa yaquumu wa yaqbalu sawfa mithl sawfa yaquumu wataa at ta'niisi saakinati mithl bayna qawsayni qaamat wa yaa al muxaatabati quumi mu ne kon bokk na ci màndarga yi nga xamante ni nii min alaamaatil fi'li an yaqbala qad bayna qawsayni qad qaama mithl qad qaama wa sa mithl sa yaquumu wa sawfa mithl sawfa yaquumu wa taa at ta'niisi saakinati mithlu qaamat wa yaa al muxaatabati mithlu quumi mu ne min alaamaatil fi'li bokk na ci màndargaay jëf mooy fi'l wane ne lii jëf la verbe la an yaqbala mooy muy nangu xadd xadd da ciy mën a dugg mu ne exemple xadd qaama qaamati salaat xadd qaamati salaatu xadd dëgg-dëgg li tahqiq loolu duñ ci dugg sax jaru ko ndax mais xat day teg léeg-léeg tamit mën na ko mooy mooy da koy tekki tamit léeg-léeg ak tamit de façon jarul ñuy dugg ci ay tahqiq yooyu wala dëggal benn mbir dëgg dëgg de jot na xaamati salaam mooy taxawal julli mooy heure julli jot na léegi mu ne xat xaama dëgg-dëgg taxaw na mais bii moom xaama rek la wax comme bu ma nee xaalidun ma ne xad xaama xaalid de jóg na moom taxaw na mais tamit day nangu lan siin kon xad xaama mooy taxaw na waaye tamit min alaamaatil fi'l kon dañ ne an yaqbala day nangu xat comme xat xaama dëgg taxaw dëgg taxaw na wa sa ak sa comme sa yaquumu sa yaquumu waxoon mooy comme fi'lu euh, alma fi'lu mudaari' dafa am ñaari yoo xam ne bu ci duggee dañuy wan ne lii verbe futur la mustaq mooy ñëwagul dafa am nag futur proche ak futur lointain mooy futur bu jege ak futur bu sori futur bu jege mooy bu ma nee sa yaquumu bu ma nee sa yaquumu mooy ne moom moom sa yaquumu mooy dina jóg dina taxaw mais defagu ko mais du sori mu am beneen boo xam ne moo tax mu ne wasaw fa ak saw fa mooy bi ma la mooy boo xam ne futur lointain bu yàgg fa saw fa moom mooy ñëwagul mais mooy dafa sori loolu du léegi la ñëw comme sawfa yaquumu ba léegi verbe qaama yaquumu sawfa yaquumu moom de dina taxawi mais taxawul léegi bu ko xaar ci kanam bu ko xaar suba man na nekk fii ba dans cinq ans alors que sa yaquumu mooy léegi mu taxaw de yàggatul wala futur bi mën na ba a kii kallaa sawfa ta'lamuuna thumma kallaa sawfa ta'lamuun wataa at ta'niif yi kon ba léegi ñu continuer min alaamatil fi'li an bala mu nangu mooy ci mandargaay verbe dina nangu qad comme qad qaama dina nangu sa comme sa yaquumu dina nangu sawfa comme saw yaquumu wa taa at ta'niisi saakinati waaye tamit day nangu lan bu day nangu taa boo xam ne dafa ubbeeku taa bu ubbeeku boo xamante ne nii comme taa maftuuxa nga xam ne dañ koy day ubbeekoo pare ñu masque sukkoon wa yaa al waaye comme qaamat exemple qaamat qaamat taa boobu loolu tamit day wan ne foo gisee lu mel nii xamal ne lii nii moom verbe la mooy jëf la wa yaa waaye day nangu lan yaa bi nga xamante ne nii yaawu ki nga xamante ni mooy ki may waxal comme bu ma nee quumi yow ku jigéen ki jógal taxaw quumi ijlisi udni udni comme yooyu irkab yi i boobu i boobu foo gise yii nii mooy da ci màndarga yi mooy xadd loo xam ne da gis xadd jiitu ko wala sa taqaloog moom wala saw fa wala taa boo xam mu jeexee taa boo xam ne taaw ta mooy taa maftuux ba pare ñu def ko at boo xam ne buy dee jigéenal ak yaa bi nga xam ne moom laay waxal comme anti quumi yow ku jigéen gi taxaw lool day màndargay yi la bokk na ci màndargay yi yiy wane ne lii ab jëf la bi ci tegu ginnaaw bi ñu gisee al jëf ak mooy particule kalimatun mu ne alxarfu léegi nag ñëw ci particule alxarfu mu ne kalimatun la yadharu maanaaha illa ba'da ittisaaliha bi kalimatin uxra mu ne alxarfu particule muy araf de kalimatun ak baat la woo xam ne laa yadharu maanaaha du feeñ li muy tekki du feeñ illa ba'da ittisaaliha bi kalimatin uxra du feeñ lu dul lu dul mu taqaloog beneen baat beneen kat ba baat mooy ñëw ngir mu am sens xam nga baaw bi baawuwul xarfu jar bi mu ma nee marartu bi zaydin bi bi boobu mu ko dindi woon defu ma ko ci zayd mais amul sens mooy du feeñ sensam du feeñ am na sens sax mais du feeñ fekk amul loo xamante ni nii lu dul ne daa taxaloog benneen baat boo xamante ni mooy comme xal mu ne exemple xal ndax xam nga bu ma nee est-ce que rek toog est-ce que rek mooy léegi ñu ngi xaar. pour mbir mi gën a feeñ mooy il faut ma ne est génn hal daxalta wala yu mel noonu ak fii yi ay particules lañ ay xarf fii mooy dans mais dans lan ci biir lan ilaa mooy jëm vers vers fan laa mooy déedéet loolu pour lan mooy il faut yii yëpp ay xarfu lañ naam waaw laa mooy non déedéet naam waaw in bu dee in si yooyu ñooy xarf yi mu ne nag comme remarqué la yéen dafa min alaamaatil ismi ak min alaamaatil fi'li bokk na ci màndarga yi ñuy xame tur ak mandarga yi ñuy xame xaraf yi ki euh, verbe yi bii nag mu ne laysa xarfi alaamatun yatamayyazu biha laysa lil xarfi amul amul ci euh, araf alaamatun benn mandarga yatamayyazu biha boo xamante ne nii moom lay moo koy ràññee ci lay ràññee kaw moom ba distingue déedéet amul benn luñ naan moom xaraf nii nga koy xàmmeewe noo déet loolu amul léegi nag mu def entre bayna qawsayni entre pa walil mazidi min al ma'lumati unzur fil mulhaqati as-safhatu 95 mu ne walil mazidi min al ma'lumati pour yokku nag mooy xam-xam ci li nga xamante ni moom lañ doon wax nii mu ne xooral ci cours yi nga xam ne dinañ ñëw yi ñëw cours lan cours quatre-vingt-quinze boo demee cours quatre-vingt-quinze non non euh, page quatre-vingt-quinze boog page quatre ma naan cours quatre page quatre boo fa demee wàllu xaraf di nga fa fekk xuruuf yi yu bari sax foofu njariñu yokku xam-xam foofu ci wàll wi. léegi nag fi ñuy jeexale mooy tamrin benn exercice mu ne bayyinil isma wal fi'la wal xarfa mimma yali bayyin leeralal al isma tur bi wal fi'la ak jëf ji wal xarfa ak particule bi mimma yi ak xaraf bi ci lii di ñëw dhahabat fatimatu ila al madrasati mooy phrase njëkk bi léegi wanal lan moo fi tur lan moo fiy jëf lan moo fiy xaraf dhahabat dem na fatimatu fatima ila al madrasati ca école ba bi ci tegu hal rajaa rashidun minal masjidi hal rajaa rashidun minal masjidi ndax rashid moom dellu na mooy jóge na jàkka ja mooy mu ñëw ci kër gi ñu ne ma rashid dafa dem jàkka ja ma waat ne maa ngi dem ñëwaat ma ñëwaat ne hal rajaa rashidun minal masjid ndax rashid jóge na ca jàkka ja léegi nag fii yow yaa wane lan moo fi ism lan moo fi fi'l muy tur lan moo fiy verbe lan moo fi xaraf bi mujj naam rajaa minhu waajib mel ni dalaa toon ne la waaw jóge na fa léegi naam kon kii yii hal rajaa rashidun min al masjidi naam rajaa minhu loolu benn phrase rek la ñoom ñoo bokk ci phrase yii nii da nga ciy wane lan mooy verbe lan mooy euh, euh, euh, tur lan mooy xaraf kon xam naa foofu la ñuy yem pour tey insha allah xam naa exercice yi dañuy def comme ni ñu defoon ci tom kii bi